xadiis bi ñu génn sayyidatu Aïsha mu ne sayyidatu Fatima waa doora wax li la la la sa wax bi yonent saa salaam mu ne ko nan nekkuma di siiwal secret yonent may saa saa may saa génn àddina sayyidatu Aïsha Fatima maa lay ñaan di dogu ci yow ci àq bi ma am ci yow bi nga wax doo ko wax li la sa baay waxoon sayyidatu Fatima ne ko waaw kay léegi mën naa la ko wax radiyallahu anha waxoon naa ne ñaar yooyu noonu li Sayyida Siddiq def Sayyidatu Fatima def radiyallahu anhuma mooy secret ba wax nañ ko waaye après après Sayyidna Abu Bakar moom daa xaar ba yonent lay sa sam moom secret bi leeralal ko dem ci Sayyidna Omar ne ko damaa bëgg a labat sa doom mu may ko ko mu door a wax ne looloo taxoon secret boobu laa xamoon te nekkuma woon di ko wuññe Sayyidatu Fatima dëgg la partie secret bu njëkk bi mooy faatu gi am na beneen partie bi surtout bi mu ne ko yaa may yaa may njëkk fekk ci sama njaboot yaa njëkk a faatu fekk si ma ci sama njaboot boobu amagul waaye ama wala loolu amatul benn conséquence moom la waaw bu dee ndax gërëmoo nekk sangu jigéenu àjjana yi loolu c'est un fait voilà <coughs> te tamit xamal ko mu xamal loolu Seydina Anas nag mooy ñële ñaar ñee Seydina Siddiq Seydina Fatima Seydina Fatima radiyallahu anha ku nekk secret ba après wax nga ko waaye ba nga xamante ne wax ko jox na mais Seydina Anas waxu ko ba ni muy sàngoo suuf lool mooy imam dañoo bëgg a wax xamal ne secret yi dafa am rahimahullah imam an-Nawawi secret yi dañu wute am na secret yoo xam ne kiñ ko séqal am na jamono yuy yuy ñëw nekkatul secret boo ko waxee dara ñëw ci te lool mooy comme li Sayyidatu Fatima def bàyyi ba baa génn àddina nga xam ne secret boobu mu ko waxoon weesu na wala borom secret bi ñëw wax ko nit ñëpp la nekkoon secret mu wax ko yow léegi bu boobaa ñëwaat kenn ne wax leen na waxaat loolu loolu tekkiwul ne da ngaa da ngaa tas secret jàmbur parce que moom ñi wax na ko ala ruusil alamin wax na ko ñëpp léegi nag sokk mu am beneen façon secret boo xam ne yow kan ko séqal ba ni ngay ne wax ko amoo droit ko wax te mooy comme bii sëy naa anas am waaw yonent way saa saam yónni ko ta te xam ne yi yonent saa salam du ko yónni na ko nag demal secret la bu ko wax kenn non non non loolu laa doon wax am wéradi man dëgg mooy jàpp naan walla yow nit ki am na yoo xam ne na muy doxale jaw nga xam ne lii secret la jaw lu mu naan secret la nga nekk ci mbooloo mu woola ba nga ñëw mu wéeteeg yow wax ak yow lenn lool jarul nga naan nga dem wax ko fenn mu naan la waaye yow diw la ma la waxoon da dégg naa da koo wax ma ah déet da nga maa waxoon secret est-ce la kooku mooy ku wéré di kooku dafa tam na suuf kooku nidewul parce que dafa ne pour nekk secret ah la ko a yeewu xam ne la bu bëggoon ñëpp xam ko doon na taxaw foofu wax ko ci devant tout le monde wala ñëw wala en aparté dama laa bëgg a gis wala boo xoola boo amee saam est-ce que mën nga ñëw kër ga nga ñëw kër nga fekk ko ci njabootam yooyu toogul ci biir wax ak ñëpp mu wéet ak yow ci néegam ngeen dugg tëj buntu bi ba pare ne euh, na ma xaar ba ma ñëw bu ma kenn fekk si ñëw wax ak yow loolu est-ce jar nga yaa soxla nga mu naan la ñu naan mu naan la lii secret la est ishaara doyut junju ak yenn yi dafa yoo xam ne dafa leer quoi nga dem nettali ñu ah ah non xaw ma woon ne la ah, ah. kooku ab xamaaka moo ko dal waaw kooku moom mooy nit koo xam ne yeewuwut dafa wayadi waaw dafa wayadi intelligence zéro la am kooku moom façon yooyu moom jaratu la wax ak ñun dara am solo yow boo nga bàyyi ko rek muy wëndeel nga xam ne kii moom. Euh, Gambien yi sax a ko waaw esprit bambin. am xale yi sax ko tane waaw kon secret yi loolu la secret yoo xam ne am nay jamono man nga koo wax parce nekkatu secret am yoo xam ne nag ba ni ngay faatoo doo ko wax waaw loolu composé wu bu la boroom secret bi joxee ndigal ne la mën ngaa wax loolu jeex na wala la mu taxoon bu la koy wax weesu na wala moom bu waxal ko boppam loolu garaawatul waaye bu jëloon amul yow feek looyu amul amoo droit bi divulguer secret jàmbur parce que nekkatu fi génn na àddina nga naan da ngay nettali voilà diw sa am na benn jour waaw sëriñ bi benn jour ànd nañ nangam ak nangam foo xam ne yow lool secret la woon xamoo ko nga ñëw di ko wax alors que parce que nekkatu fi ngay nettali di wax mel noonu wala yaazu billah waaw di jaay ne da nangam ak nangam amoo néegu biir de waaw wala yaazu billah wal iyaadu billah dafa am nit ñoo xam ne mënuñoo denc secret moo tax <laughs> euh, Cheikh Omar al Fuuti Taal <laughs> léegi la mbir mi ñëw sama xel ci <laughs> rimaax radiyallahu anhu fokk na ci xikaaya nettay li mu indi ci wàllu côté ismulah azam ay nit ñoo xam ne ils sont omnibulés par ismullahil azam waaw waaw ñoom tur boobu nga xam ne yonent bay saa saa dane mooy turu yàlla bi gën a màgg nga xam ne lu ñu ko ci ñaan mu joxe ñoo xam ne dañuy ut sëriñ ne dañuy dem di tarbiyewu ut sëriñ bu leen di ki uniquement ngir am tur boobu waaw waa ji bokk na ci nettal yooyu waaye euh, it sëriñ bi da ko doon tester parce que dafa nekk walla la fa nekk yëpp loolu mooy objectif am mais comme nga euh, bi ba léegi jox ko ko am koo xam ne daanaka moom la def ne bu fi jógee moo koy donn signe yëpp leer waaye nag xaw a mer ci lool sëriñ bi bëgg leen a wan ne lan moo tax diw mee yelloo lool paa yéen mu leen di tester loolu dama bëgg a lire quoi parce que yooyu ba koy wax la ma beneen histoire boo xam ne dama xamoon ni ak moom <laughs> am na daal lu mu ko lu mu leen dénk lu mu ko dénk lu mu leen dénk ñoom ñëpp donc voilà aw kamaa xaala affaire bi léegi xaw na leen dëj man ndax beneen histoire bi may wax nii <laughs> te dama gëj a loolu yàgg naa ëpp na <laughs> léegi. sawaay loolu noonu ñu ko dénkoon moom mu daal di koy kii quoi mooy respecté wul dénkaane bi waaw foog naa tamit ay case am na ay picc yu ñu ci ay case comme ay genre euh, xafas yooyu ñuy def picc yu ndaw yi mais doo ko gis sawaay daal dégg am lu yëngu ci biir kees bi quoi ah. saa yi téye kees gi di dem am bu <laughs> ñu yóbbu ñu dem saa yi téye kees gi kees gi di yëngu di yëngu am luy yëngu ci biir xamul lan la te bëgg naa xam lan la am na daal lu ci mbir mu dégg mu yëngu xam na ko ubbi rek affaire bi daw ci <laughs> bi <laughs> mu dee lay man de tay mam problème mu leer na ko ma nan koo jàppaat te mu war a ñëwaat indiwaat kees ci sëriñ bi muy ñëwaatee Serigne euh, indi kees Serigne bi xool ah, na ko am na la ci biir ah mooy ndax saay na mu ne ko léegi du koo xam ne manu la denc lii ma ko ak kees bu la jox la ca ne manoo ta ko woon bu dee dem te bu ko kenn ubbi bu ko kenn laal bu ko kenn kii yow loolu manoo ko denc lan lañ lay joxe ismullahil a'zam turu yàlla bi gën a màgg ñu la koy dénk ku mënula denc kees wuñ la jox la ca nga dénkum ko foog nga ubbi ko xool voilà ñëw fekk benn kees sa yëpp nit kii am na ñoo xam noonu lañ mel ah ah lii daal na waaw nangam nangam foog ñu ubbi kooku yaakaar nga ne kooku diñ ko jox ku mel noonu boo ko gisee boo amee secret bu ko wax boo ko waxee sa waay secret de polichinelle la yaa ko tey waaw secret de polichinelle mooy lan mooy loo xamante ne yow yaa jàpp ne secret la mbir la boo xam ne ñépp ko xam dafa siiw yow sa mbir la ña ko wax wax nañ ko ba ñépp yëg ko yow kese yaa jàpp ne secret la nga yaa ngi jàpp ne ba léegi si secret dake waa wax na ko la xool di xaw a bu dee secret bu xaw a reetaatlu la nga jàpp ba yow secret ndeketee yoo waa ji tas na secret bu yàgg yow kese yaa jàpp ne secret nit ñépp xam nañ ko waaw nit ku mel noonu mooy façon nit yu mel boo leen gisee rek yow boo amee secret bu leen ko wax ñoo xam ne boo ñëwee jëlu carbon teg ci digg saal bi yooyu ku ñëw ah yow bëgg waa lii lan la ñii di xëcc buñ la gisul xaw ubbi tuuti wala xaw a ki kii nangam kooku moom boo amee secret yàlla tere boo ko waxee yaa rey sa bopp mooy loolu tuddul secret waaw beneen nettali bi tax ma xaw a am dut ci nettali bële bu Seydi Cheikh Omar al Fouti Tall yàlla mooy <laughs> benn bi gaa yi dañ ne sëriñ bi dafa doon euh, kii taalibe après ku àgg mu daal di lay libéré daal di lay yóbbu kii la beral ber def la nga ber beru ci benn dëkk nekk di kii quoi mu ne bokk nag ci ni doon testé gaa yi ñu bari jàlluñ dalay dalay dalay woo ci néeg bi nga toog mu jël benn comme benn sayu gerte wala am ne gerte la fi teg ci kanamam laata ngay ñëw compter na doom yépp ñaata gerte la yekki na la xaaral ma ñëw génn dem <laughs> dem dem dem ba lu yàgg bu ñëwaat ñëwaatee waxtaan ak yow ci ay kii waxtaan ak yow waxtaan ak yow ba kii mel léegi man ngaa dem boo demee mu jëlaat gerte yi compter bu ci benn manqué mu xam ne sawaay wóorul <laughs> sawaay wóorul non test yooyu ko ko def jàpp ko xam nga gerte la mais defal leen gaa yi léegi mais seetlu boo xamante gaa yi seen loxo yi mooy raf <laughs> waaw dinañ jékki dégg lu yëngu nga tëj bunt toog loo leen fii am lu yëngu ci biir nga dem ne leen eh avance bu xaaral ba wàcc ci ah. day bàyyi ba xam ne wàcc nga ba ne kala porte bi rek mu ñëw ubbi ndànk di yër ko boo ko defoon caméra caméra caché booy ñëw di ko gis muy yër ma nga xam ne waa ji amul personnalité jaru la wax secret ak a cee bari léegi loolu moo xew ay ay lantinoor lañ gis nga ñuy segge café ñoo ko raw ay trou yu bënn lañ ay poches yu bënn loo ci def mu rat mu wadda baabu hifz sir ku ko manul toolu na ñu sell ñu amoo fi place na amoo fi place dafa bokk ci qualité yi nit ñi riyaat yi toolu na ñu sell ñu mooy lan mooy ngay man di denc secret te nag gis nga secret ni ñoom ngay denc boo amee sa borom kóllëre goo xam ne yum la wan la ay xeetu xam-xam yoo xam ne la koo wan mais amoo droit di ko ko ci ku nekk waaw inni la aktumu min ilmi jawahirahu kayma yara dhaka zu jahlin fa yaftatina waaw loolu ñuy nettali naan Seydina Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib di Seydina Zayd Zaynul Abidin miñ doon tudd keroog radiyallahu anhum di doomu Seydina al-Husayn ibn Ali mi sawaay doon wax ne rek euh, euh, Yazid doon wax naan euh, <laughs> Muslim moom moom nu Uqba ah boo demee Medina nag may leen trois jours waaw ñu duggaat ci sama rom nangoo nekkaat ci sama autorité bu ñu bañee carte blanche waaye bu laal Ali ibn al-Husayn bu ko laal moom jàmbal ko bokkul xam naa ne bokkul ci ñoom bokkul ci disinaay moom moomu muy Zaynul Abidin di doomu Sayyidina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib mu ne man damay nëbbu ci sama xam-xam bu la ci gën a gànjaru ndax mu bañ koo gis koo xamante ne nii boroomu fitna la ku xamul loolu mu daal di ciy fitnawu fitna dugg ko waaw te yonent bay saasaam ba ko doon am lu mu wax am benn kaw bu fa newoon ne mais yonent bay la wax na ma ne ko yow non loolu concerné la ma <laughs> ne ko non loolu waxul ak yow loolu bokkoo ci <laughs> la Seydina Omar ci jotaay bi ñu génn bi ñu wax ko jiitu xadiisam bi bi naan man dama doon nekk yonent way sa sam da doon nekk Seydina Abu Bakar léeg-léeg ma nekk ak ñoom ñuy waxtaan après géew ak yooyu mais man damay mel ni zil ji seen kanam mooy seen damay toog maa ngi fi ñuy waxtaan ma leen di déglu mais damay mel ni benn genre éthiopien boo xam ne déggul wala éthiopien kii jaam boo xam ne dañ ko indi péninsule arabe yi ci arabe yi déggul sax làkk bi xamul dara moom laa doon wax mu ngi mel ni nga jël ma sànni ma biir yóbbu ma Bignona ah ñoo xam ne joolaa kese la ñuy wax nga teg ma fa ñuy waxi joolaa man xaw ma ci dara wala nga indi ma Chine waaw waaw province du Guangdong xaw ma lan sawaay nga naan li ma fay dugal nag ci seenum nday ñuy wax ay chine ah ña ña rek laa ci dégg xaw ma ci tos waaw loolu bu kon concerné na Seydina Omar radiyallahu anhu jamono jooju yeneen saa salaam dina def mu <laughs> mu comprendre que mu ngi leen di dégg nekkul ne nekkul ne nekk nee muy non day toog nii seen wet ñuy waxtaan yeneen saa salaam di wax Seydina Abu Bakar di ko tontu ñuy wax moom muy dégg kàddu yi mais xamul lii mooy lan lii lii ñoom mooy lan xamul ci dara dara dara. waaw ndax am na ñoo xam ne xamuñu loolu moo tax du ne la ñuy wax feneen fu nekk waaw léegi yow foroo xam-xam yooyu wala yoo xam ne yow feeñal ko jotawul li Seydina Abu Hurayra waxoon radiyallahu anhu li mu naan affaire ne man yonent bi alayhi salaatu salaam damaa jële ci yonent salaatu salaam ñaari buus ñaari mbuusi xam yaa ay nii ñaari ndabi xam-xam laa jële ci yonent bi alayhi salaatu salaam tanta benn bi yónnil naa leen ko mooy wan naa leen ko génneel naa leen ko waaye beneen bu ma ci génne lu ndaw laqataatum hadha al bul'um bu ma leen ci génne lu ndaw sama baat bi ngeen di xotti dagg ko ngeen may rey ne Abu Hurayra yéeféer la te pourtant xam-xam la bu mu jëlee ci yonent bay saasaam parce que ñi ñuy waxal da leen suut lees ak guñu foofu ndaxa nee na du du xam-xam yu ndaw ay ay fitna yi kese loolu fitna yooyu lool lool daa mat daa mat ndab comme ni ko am na borom xam-xam yu wax loolu dëgg mais loolu dëgg lu dëgg parce que bu doon loolu la loolu fitna yi tur ñi nga xam ne ñooy ñi mu doon wax Marwan keroog dañ tuddoon ko ba Marwan naan ko cën ñooñu nañ sori ñooñu sori <laughs> mu ne ko bu ma sañoon tudd seeni tur yeneen saa salaam doon ñu mettre en garde euh, euh, euh, imratul imratul Ghilman gone Quraysh yoo xam ne ñoo jiite ci kanam yàq kese lañ Seydina Abu Hurayra radiyallahu naan borom bi yàlla na bu ma ko fekke ba mu naan Marwan ñooñ bu ma sañoon wax seen tur seen turi ak seen seen en seen turu baay Marwan naan ko nañ sori nañ sori loolu <laughs> yaakaar nga ne ak fitna yi loolu daa jar da di da di da di ndab lu bees loolu daal saa fees kon Seydina Abu Hurayra li ñu jàngal ci hadith Yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu attention de boo jàppee ne un tiers la ci li mu xam mooy yow xamoo dara hadis lu ñu nettali nee na benn ndab bi yullil naa leen ko beneen bi bu ma ci génne lu ndaw ñu dagg sama ngeen dagg sama baat lu tax parce que ñi muy waxal te ñoo gënoon a sell xol ñooy ñooy al qurunu sala al qurunu salaata ñi ci ñi doon màgg mooy ñu njëkk ñi taalibey sahaaba yi radiyallahu pourtant ñooñu bu leen waxoon loolu ñoom du ñu ko jële ba dañuy jàpp ne Seydina Abu Hurayra léegi yéeféer la dañ koy rey mais sirru boobu mu jëli ci yonent way sa la lan moo tax divulgué wu ko mu mën koo téye ñooñ ñoo mën a divulgué ñoo mën a téye sirru waaw ñooñ ñoo mën a téye sirru moo tax yonent way sa ñu mel noonu la doon wax yu mel noonu sinon façon yi nga xam ne ay lantinoor lañu ay kazzabuna munafiquna al-xubasa loolu yonent way sa sam bu leen wax yooyu jamais waaw yoo xam ne wax ko jotagul comme li doon wax ci wàllu fitne yooyu moo tax waxu leen waxul turi xam na ñoo gën a màgg yooyu jëm ci wàllu yàlla jëm ci wàllu xam-xamu yonent bi alayhi salaam yoo xamante ne nii waxuñu ko parce que ñu koy waxal da leen a sut leer te loolu ba léegi dafa am waaw lu rek foofu loo xam lu la yàlla wan rek nga ñëw taxaw ci au public di wax da koy wax gaa yi ne kii yéefër la alors que yow léeg-léeg nit dina xam yenn yi surtout bu dee waaju ko sàcc la. dégg boroom xam-xam yu mag yi di wax yenn ñun mu sàcc ko dem di jaay ne moom walla daa xam lu bees demu conférence wala fu nit ñi nekk mu wax yoo xam ne ci biti nii kéefër lay nuru parce que manu koo leeral moom manu la leeral mbir mi gars yi dañ naan sawaay yéefër la waaw man moom problème leeral bu ñooy ko sax yow lii nga wax manu koo leeral parce que da koo sàcc usurpateur d'identité la wal iyaadu billaah kooku dinañ ko def secret ñu naan ay ismullahi al azam ay wono moom kay sikkar bii kooku doo xam daa yàlla da koy xañ parce que xam ne ne kooku matul dara waaw amul néegu biir waaw waaw ñooñu wuu du ñu xaafis du ñu xaafisuuna de mukk matuñu du ñu denc dara loo jox mu seen ay lantinoor lañ waaw ñoo raw yi lantinoor nga booy sot diwlin lool ngay teg entonnoir boobu ñoo ko raw loo ci def ñu seen duñ téye dara ay poos yu bënn lañ yéen poos yépp fëq seen biir dafa fëq mënuñoo denc secret walla iyaazu billaah bu dee ci diggante nit ñi moom manoo ko borom bi du la dénk yenn yi xoola yonent bay saa saa sangu jaam yi ñaatal la naan tey bu ngeen xamoon li ma xam di ngeen jooy lu bari tay tuuti ndax moom xam na ko mais waxuñu ko parce que bu ñu ko xamoon ah te ñim doon wax attention saxaaba yi lay wax ñooñu ñoo raw yu booy tudd mu ne ñoom bu ñu xamoon li mu xam mooy buñ ci xamoon dara ñoom <laughs> la bakaytum kasiiran wala dahiktum qalila wat naa ne di ngeen foo lu bari ta bi ngeen reetaan lu néew di ngeen wàññi seen reetaan yi ndax ay xam-xam la yoo xam ne mbiru boppam la digganteem ak boroomam la aajuwul ci nit ñi daa am xam-xam yoo xam ne pour moom la am xam-xam yoo xam ne pour mu jox ko nit ñi la am xam-xam yoo xam ne amul keneen ku ci am ku ci xaj ci nekkul ne dañu koy bañ a xalal parce boo daa am yu ñu yu bëgg a xaj de non parce que ñun ñoo approprié wul suñu disque mu ngi mel ni li wolof naan gaa xutukal kenn du ko perngal mboccoor yéen bi nga xam ne moom la gëléem bu rëy te am doole di yenu boo ko jëlee doomu gëléem buy dooru juddu nga jël bagage yu toll doon teg ko ko day dee day wadd tànk yi damm mu doyee ci saase loolu nag moo ñu dal loolu la yonent bay saa saa mooy rahmatan lil alamin yërmandeem googu moo tax yooyu du ñu ko wax parce que bu ñu ko waxoon dañuy xaar dañuy yàqu dañuy dee dañuy alku ndax ñun ni ñu yàlla façonné lim ñu bind ak mënuñoo supporter xam-xam yooyu c'est impossible décharge la yoo xam ne tamit dafa mooy boo ko gam-gam la woon ak ko fenn kii mais day exploser loolu moo ñuy daw moo tax yeneen tamit saa saam yooyu xamoon bu ngeen xamoon li ma xamoon li ma xam di ngeen nàngam ak nàngam waaw pourtant denc na ko waxu ko parce que digganteem la ak boroomam mooy yooyu pour moom la waaw képp ku ko doon nii noonu ngay mel dafa am yoo xam ni noonu la waaw mais wal iyaadu billah léegi nag lan ngay xalaat koo xamante ne nettali kese lu dëkke ba pare di woote wu naan moom am na voilà jagle yu mag yeeg nangam moo kii siru nangam waxul dëgg loolu bokk na li ñuy njëkk a ne waa ji waxul lu am mooy koo xam ne noonu la mel. koo xam ne c'est un racontard fu mu nekk mu ngi nettali ay yoo xam ne tegul dara te lépp boo seetloo ngir glorifier boppam la waaw ak yoo xam ne nee ay sëriñ yoo xam ne moom la moom la amaloon lool mu leer na ne da naan mais lii sax même bu dee doxoon doxoon na digganteem ak sëriñ bi est-ce que lii lu ñuy nettali la. léegi mu lay woo yenn karaamaat ak yenn secret yu yor da ngay xam ne ki yoru tus waaw kii xott yoru ko waaw xott yoru ko laa wax dara yoru ko day wootewu rek al iddia nag moo fi bari wootewu waaw wootewu moom moo fi bari ku nekk li wootewu waaye daanaka ñi ci yor dara bariwut waaw wal iyaazu billah di ci góor nit ñi di wane ne walla man am na yu ma yor am na sax ay bagage yu ma yor kooku yorul dara kooku karkaas bu amee ba mu yor karkaas la yor yor ruuxu affaire bi waaw ruux ba borom bi da koy rëcc da waaw da koy xëcc bu fekkoon sax ñu joxoon ko ko bu ko mat joxoon ko ko bu mel noonu da koy xëcc da koy rikki moo tax léeg-léeg day jox mbir mi gaa yi naan ah waaw mbir mi de li ci jaaxal gaa yi dañ ne woon nangam nangam boo kiiwee tous parce que loolu borom bi xëcc na ko bu yàgg waaw parce que ñu ko milité moo fi amul waaw ñooñu moom il faut ngeen topp sunnatallahi ci arba bii boo soxlaa dara tegal yan yoon la boroom bi def ne fii ngay jaar nga jaar fi moo gën nga toog naan bu ma sikkaree lii am nangam ak nangam da ngay sonal sa bopp saay sikkaral lu la bi xëcc na ko waaw loolu lépp sa bopp <laughs> ko day dégg xaalis bi nangam ak nangam nangam boo ko bëggee liggéeyil laa wax ñaanal sa borom te nangoo liggéey te am jom tey ta ta fexe mu dagan boobu moom insha allah yàlla mën na laa may nga am àll mais toogal di semé di nelaw heure la neex di yeewu yor sa kurus naan dégg bi moom tax gis naa ci téere sàngam moom boo defee si kar bi moom boo yeewoo daanaka say poche moom tout le temps alal da ciy ne xanaa alalu jinne la jinne ngay waxal mu lay luxusal di la jox waaw bu dee loolu la jël walla iyaadu billah kon gis nga hifzu sir dafa bari dafa bari ku ko manul